wala talbisu alxaqa bilbaatili wa taktumu alxaqa wa antum taalamuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab ñeen fukki bi ak ñaar muy wax ba léegi waa banu israil te boo gisee suñu boroom di leen jàllar bi di leen joxar bi fii di leen adresser la parole di wax ñoom ci lu njëkk waxoon nañ la saar bi di suuratul baqara di li boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax mooy saar bi nga xam ne moo njëkk a wàcc medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam alhamdulillah ndax ñoom comme que ñoo fa newoon te waa ahlu kitaab lañ woon moo tax bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaay seefoo fële saar bi njëkk a wàcc daanaka ñoom la ci jollar bi nii ñoom lay joqar bi di leen wax naan leen yéen waa banu Israayil gëm leen te tudd leen sama xéewal yi nga xamante ne moom laa xéewal ci seen kaw ba yiñ gisoon bi weesu léegi nag muy continuer ba léegi ci digal yoo yële mu leen di digal ak tere yoo yële ngir nañ nekk ñu njëkk alquran jii nañ ñu njëkk a gëm yonent bi waa Medina ñii ñi fi jotu tuub ñeneen ñi nga xam ne tuubaguñu buñ leen jëkk mukk ci li nga xamante ne mooy lislaam moo tax mu naan leen wala aw awwala kaafirin bi te ngallawaay bu leen nekk ñi nga xamante ne nii ñoo koy njëkk a weddi léegi nag muy continuer ci laanaaya bun bi ñu jàng leegi mu ne walaa bi te tabu leen njaxas di daal di mélanger alxaq jël dëgg di ko boole bil baatili ak neen jël li nga xamante ne mooy dëgg peinture que li nga xamante ne wala jël neen di ko peinture li nga xamante ne mooy jël dëgg bo di ko peinture peinture dëgg jël li nga xam ne mooy dëgg gi leen borom bi jox ci tawraat ngeen bëgg koo sóob sóob ko daal di koy cuubat li nga xam ne mooy caaxaan ba daal di daal di falsifier daal di soppi lu bari ci li nga xam ne moom lañ leen waxoon kon nag bu leen di jaxas alxaq li nga xam ne dëgg bil baatil ak li nga xamante ne mooy ak caaxaan yi nga xamante ne neen yi ngeen di créer wa taktumul xaq ba dëgg gi nga xamante ne nii bu ngeen ko waxoon dëgg dëgg ni mu leere ci seen téere yi mooy yonent bii ñëw ci seen biir fii Yasrib ñëw fii ma dinatul Madinatul wara fekk leen fi yéen waa yahuudu banu Qaynuqa banu Nadir banu Qurayza yéen a gën a xam ne moom mii moom ngeen gisoon ci seen téere yi wa taktumul haqq te leen nekk ñoo xam ne da ngeen di nëbb li nga xam ne mooy dëgg wa antum te fekk yéen ta'lamuuna yéen a gën a xam ndax borom bi joxoon na leen téere yoo xam ne daal di noon na fay leeral ay meloom wa aqiimu salaah te yéen ngal la waaye yéen waa banu israil alayhi salaatu wassalaam taxawal leen julli wa aatu zaka te ngeen di joxe zakat tey fóot seen bopp tey génn ci seen alal yi loo xamante ne da ngeen koy joxe li wajhillahi tabaraka wa taala warka'u te dee leen ruku' ma'a raki'in ànd ak ñiy ruku' mu tuddaat ndax julli la tuddaat nii ruku' ne aqimu salaa taxawal leen julli ba pare di waxaat warka'u ma'a raki'in ndax am solo gi nga xamam xamante ne nii mooy solo gi nga xam ne moo ci ne dee leen julli waaye te di ko def ca mbooloo ya di ànd ak ñi koy def ca jàkk ya ni mu gën a mate mu ne leen nag waaye yéen kay ma laaj yéen yéen waa banu israil alayhi salaatu wassalaam atamuruna naasa bil bir waaye ndax da di digal nit ñi li nga xam ne mooy njekk mooy li nga xam ne mooy lu baax watan saw naan fusakum ba pare ngeen di fàtte seen bopp wa antum te yéen tatluunal kitaaba yéen a ngi jàng tawraat yéen a ngi jàng li nga xamante ne mooy tawraat bi ñu wàcce woon ci seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam afalaa tanqiluun waaye ndax du ngeen xalaat waaye ndax da ngeen a dof loolu na la leen mën a dikkale mooy naka ngay yore toos nekk ci lëndam goo xamante ne nii yow fi la tiim yëpp ay kàmbalaaki pax ay piège la yoo xamante ne nii boo ci dugalee sa tànk dem laa bi siina yow am gaa yu nekk fële nga yor sa torche bi sa lampe bi di leen niital ñoom ba pare yow bàyyi sa bopp suñu borom ne mooy lan nan ngeen di diglee nit ñi lu baax ndax ñoom loolu lañ doon wax. doon wax araab yi laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam araabu medina yi ci waa aw sa rek naan leen gëm leen yàlla loolu lañ leen doon wax te gis nga te buñ masoon a meroog ñoom naan leen am na yonent buy ñëw gis nga bés bu ñëwee ñun lay àndal dinañ leen faagaagal waaye doon prêcher la bonne parole nday wax li di wax nit ñi di leen wax ay affaire u dekkeeg yooyu ba pare ñoom watan saw na anfusakum ngeen di fàtte seen bopp naan gaa yi gëm leen te yéen gëmu ngeen voilà watan saw na ngeen di fàtte an anfusakum seen bopp ci bàyyi gi ngeen bàyyi la ngeen di digle mooy ne yéen bala ngeen digal nit ñi sangu waaye waaye raggul ba pare lool la wolof yi di wax te wax nañu loolu mooy rek li laaya bii di wax atamuruna an-nasa bil burri bil birri ndax da ngeen di digal nit ñi li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne mooy njekk wa tansawna anfusakum ba pare ngeen fàtte seen bopp afala taqilun waaye yéen wa antum tatluuna alkitaab fekk yéen a ngi jul mooy di jàng téere bi nga xam ne leer rek fa nekk njub la muy tawraat afala taqilun ndax da ngeen a dof waaye loolu it ci xeetu yonente mi alei saatu salaam képp ku mel nii laaj bii lañ lay laaj nan ngay nekke naan yéen sëriñ ci yow sëriñ nga wala yéen a xam-xam yéen ay boroom xam-xam yi di digle nit ñi ci rajo yeeg ci télé yeeg conférence ustaas yi naan leen ragal leen yàlla dee leen joxe zakat dee leen dox lii dee leen dox mbokk te yow sa mbokk nga dox ko bu yàgg kenn amoon ñoom benn benn benn lien ba pare di yor ay jikko yu ñaaw ci sa biir famille ba pare di digle nit ñi ci nëkk bi naan ay nit ñi dañoo war a mel ni yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon ku teey nekkoon ku baax ci famille am te yow baaxoo ci sa famille gars yi kenn ñeme la wax ak yow ku wax nga gëddu ko doo leen xamal dara ba pare daal di nekk ñaaw ay jikko ba pare di prêcher la bonne parole bu boobaa dañ lay wax ne yow nan ngeen di diglee li nga xamante ne mooy mbaax mooy sunna mooy njekk mooy al axlaaqul karima al hamida jikko yu rafet yi ta baax yi nga xam ne ñooy jikkoy lislaam watan saw na anfusakum ba pare ngeen fatt seen bopp yow doo sóob sa bopp ba pare ba set wa antum te yéen tatluuna al fekk yéen a ngi jàng téere bi yéen a ngi yool alquran di ko jàngale di ko wax nit ñi te yow jëfewoo taqilun ndax yéen dangeen ngeen du ngeen xalaat ndax da ngeen a dof suñu boroom ne wasta'inu te nag ja dimbale ko loolu leen dee leen dimbali ko bi sabri ci muñ wa salaa ak li nga xamante ne mooy julli inna wa innaha te dëgg moom julli <laughs> la kabiratun ak rëy ak a màgg waaye ngir ñan illaa ala alxaashiin lu dul dafa màgg lu dul ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi toroxlul seen borom ñi nga xam ne ñoo gëm seen borom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon mu ngi noonu ne ndax julli dafa rëy lool te ki koy def comme que as-salaa mooy day jóge ci alxuduu wàcce sa bopp ñooñu mooy ñi nga xamante ne nii ci ñoom ñooñee la nekk loo xam ne lu màgg màgg la kanta ñu dul ñooñ moom mooy de façon ñoom moom julli dara ñoom daal sawaay seen yooyu moom julli moom teguñu ko fenn day nekk loo xamante ne nii dëgërul ci ñoom te amul benn solo wal iyaadu billah voilà loolu benn wax la mu am beneen wax bu ne non wa wasta'inu dee leen dimbale ko bi salaa bi bi bi sabri ci muñ wasalaa ak li nga xamante ne mooy julli wa innaha te moom julli la kabiratun dafa nekk loo xam ne lu diis waaye ba mu des mooy ci yéefar yeeg dañ naan mais man gaay yi dañ ma ko am na ñoo xam ne lool kaala def parce que yéefar lañu ñoom xamuñu wala am naafiq la wala jullit bu sàggan jàpp na ne fii mu ne di julli juróomi julli par bés loolu dafa nii borom ne waaw dëgg-dëgg lu ka kabiratun lu rëy la illaa ba mu des ci ñi nga xam ne ñooy torox lu seen borom di topp ay ma ko tore di ay tereem ñooñu moom diisul ci ñoom de buñ koy def dañuy féex looloo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax arihna biha ya Bilal naan Seydina Bilal salaatu wassalaam naan ko féexal ñu ci julli nottal si yow Bilal bu ko defee ñu féex ndax julli mooy li nga xam ne moo leen moo koy féexal loolo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon tamit ne wa ju'ilat qurratu ayni fi sola ne def nañu li nga xam ne mooy daral sama xol ci biir julli la ko borom bi tabaaraka wa taala def léegi nag mbir maa ngi noonu lële mooy julli ci ñooñu la waaye képp koo xam ne moom julli ak mbal la ko jàppe ba bu ko defee naan génn naa ci mbal gi kooku gën a xam ne sori na xaashi'una yi moo tax suñu borom ne dëgg moom julli la kabiratun lu rëy rëy la te illaa ba mu des alal xaashi'in yéefér yi attanuñu ko de mooy ne ñoom moom julli moom mag nga fàttalee la yem voilà ndax dañoo rëy comme ko dañoo rëy dañoo jàpp ne non non non nekk fi di julli di teel suñu suñu suy di ko di sëgg ak yooyu non non bo bu ñu demee salle de gym iblis sëggaloo leen fa ñu dem sa salle de gym wala ñu dem tafes daw yi ba sonn mu leen di def loo ay pompe yu gën a metti julli ñu koy def di mbëkk seen bopp yeeg di sëmp bopp yeeg a tàllal seen tànk yi mu jëm kaw loolu la iblis koy def ne leen di ngeen am forme dina tax ngeen daal di rey seen cholestérol bi dina tax ngeen nekk en forme bu ko defee ngeen di gën a yàgg ci àddina bi am seet vie boo xam ne bu seet la boo xamante ne ni feebar yu bari booy def sport bi nga ko am léegi ñoom ñu nangoo def loolu waaye nag bu leen lee kaay leen julli ñoom ñu ne loolu teye nañ koo def daal di rëy kon nag wa innaha dëgg-dëgg moom julli la kabira lu rëy la te waaye illaa ba mu des alal xaashi'ina ñi nga xam ne ñoo toroxlu seen borom kon nag mbir maa ngi képp koo xam ne dafa nekk ci ay mettit nekk ci ay difficile difficulté ay xat-xat nekk ci dob ay yu metti kooku lan lañ lay wax yi nu dañ naan la jëlal médicament bi nga xamante ne raw nu médicament borom bi nga xam ne moo gën a xam jaam yi moom de moo ñu ko wax wasta'inu dimbali ndëku leen dimbali koo leen di sabri ci muñ yow dam dëkkal muñ nekkal néegu bu dee bu jamonoy fitna mooy tamtetu fitna yooyu bu dal di mooy jantu fitna bu fenkee yow ubbil néegu muñ dugg wasalaa waaye ak julli li nga xam ne mooy a sila mooy def sa lien sa lien sa jokkaale direct ak sa borom tabaraka wa bul may kenn diggante boobu di yàqu kon nag dimbali ko lool julli muñ julli foofu la la borom bi tabaaraka wa taala di fekke nag mbir mi day mujj day woyof ci yow ba ñi ñuy nekk ci biti xamuñ la dañu naan kii moom nan la mën a supporter lii lépp ba pare di yi même ba pare di reetaan wala di dox ay soxlaam mën a dawal oto ta du jaawale tali yi te du daawale fuy xonq yeeg yu jaune yi loolu lépp ndax lan yow da nekk koo xam da ngay dimbale ko loo muñ ak li nga xam ne mooy julli li nga xam ne nekkul lu diis lu nga xamante ne yooyu ci